wazzaaniyatu laa yankixuhaa illaa zaanin aw mushrik wa xurrima daalika alal mu'miniin kon suñu boroom ci laaya bii lañu waroon a gis ñu ngi doon xool nag li nga xam ne moo waral laaya bi wàcc ci xadiis boobu nga xam ne alimaamu Ahmad ak alimaamu Tirmidi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata Tirmidi rahmatullahi alayhim moo ko soloo mu doon nettalib seydina marsad ibn abi marsad te seydina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wa ardaahuma nettali ko kon gisoon nañu keroog kon marsad ibn abi marsad radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci la ñëwoon Quraysh fële ca Makka pour libérer benn prisonnier ba benn ndaw soo xam ne jaaykatu boppam la woon bu ko xamoon bu yàgg ndax moom mé Makka la dëkkoon moom marsad gàddaay dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam bi nga xam ne kon ci lëndëm gi la ko séen gis takkandeeram jege si ne moo kii du marsad mu ne ko waaw mu ne ko kon ay waay léegi mu bañ léegi nag mu yuuxoo waa waa waa ngir ñu ñëw jàpp ko nee na gaa yi daal di rek gaa yi marsi na marsad radiyallahu anhu gaa yi daal di jékki rek fees foofu del fekk nee na bi ñu yuuxoo rek man ci laa daw daal di daal ji gaa yi ñëw ba daal di daal booy ci gàttal ba ni muy rëccee léegi nag nee na bi gaa yi demee nee na nag ma daal di xëcc demaat demaat fa nga xam ne falaa ka ma waroon a jàpp si ma ñëw daal di koy yëkkati waa ji nag dafa xawoon a diis ma yëkkati ko yóbbu ko bañ génn ma tekki ko nag ñu daw noonu lañu agsi madinatul a ala saakiniya afdalu salaati wassalaam salaam na bi ma agsee nag bon ma wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ndax man naa takk ndaw sa nga xam ne moom lañu naan anaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoon na ndaw soo sële xamoon li mu nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mooy borom maison close la woon ndaw nga soo xam ne da doon jaay boppam bu kenn foog ne lool xewul woon ak a xewoon sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko ndax du ma takk anaq moo mële nee na ma wax ko ko ñaari yoon yonent bi wa salaatu wassalaam ma dara ba ni nga xamante ne nii nag ci la aaya bii di wàcc ne az-zaani laa yankihu illaa aw mushrika wa zaani alxurriyatu laa yamkixuhaa illaa zaanin aw mushrik nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa Marthad ne ma yow Marthad azzaani wax ko laaya bi azzaani ki nga xam ne mooy njaalookat bu góor laa yankihu du denc illaa zaaniyatan lu dul njaalookat bu jigéen aw walla boog mushrika koo xamante ne nii mooy gëmul yàlla ab yéefér bu jigéen ab bokkaalekat bu jigéen wa ki nga xamante ne mooy njaalookat bu jigéen bi laa yankihu du ko denc illaa lu dul zaanin am njaalookat bu góor aw mushrik wala koo xamante ne nii bokkaalekat bu jigéen la weddikatu yàlla la kon nag falaa tankiha ne ko kon man li ma lay wax rasulullah mooy anaaq mag ma wa alayhi salaatu wassalaam bu ko denc lii moom laal imaamu abu isa muhammad ibn isa tirmidi ibn sawrata tirmidi rahmatullahi alayhi daal di nettaleeg imaamu ahmad kon nag ñu xam ne kon mbir mi lii la kon loolu am na beneen tamit boo xamante ne nii lu ñu jële tamit ci beneen yu beneen nettali boo xam ne dañ ne même bu nii rek kene daa am benn waaye daal bu doon laaj ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mu denc ki nga xamante ne nii mooy benn femme mu ne ko déedéet ci la lii nii kon nag am na yeneen waaye daal ci gàttay moo loolu léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci nettali bii nii mooy ne da ngay gis ne lii mooy ni dañ cee wute nag ana lan lay tekki dëgg-dëgg am ñu ne nii la mooy ne ab ab mushrik mooy ne kenn du ko denc mooy njaalookat bu jigéen njaalookat boog du denc ku dul njaalookat bu jigéen mooy njaalookat bu góor du denc bu dul njaalookat bu jigéen wala boog ak koo xam ne mushrika la am ñu ne noonoo xam nga lii li muy tekki lan la mooy suñu boroom tabaaraka wa taala da ciy wane rek li nga xamante ne lu tax mu waxe ko nii day wane li nga xam ne njaaloo noonu la ñaawe ak ni nga xamante ne noonu la bëgg jullit ñu soree jullit mooy jullit bu góor manu la takk ab yéeféer bu jigéen loolu manu la nekk juif wala mooy ab yéeféer boo xam ne du juif du chrétien mooy ndaw soo xam ne nekkul bokkul ci jàngu bi waaye bokkul ci juif yi kooku ab jullit bu góor manu koo takk te fii mushrika mooy ki nga xamante ne nii moom mooy gëmul yooyu moom amul téere bu jóge asamaan déedéet moom day bokkaale borom bi kooku ab jullit bu góor sax da koo manu la denc ñu ne loolu borom bi boo gisee mu daal di lëkkale njaaloo lool kese la waaye tekkiwul mukk ko ne mooy ne fii affaire u sëy lay wax waaye fii li muy wax mooy a azzani ki nga xam ne mooy njaalookat bu góor bi laa yankihu du du du du jote walla ñu ne fii nakaxa bii yankihu bii mooy du sëy de mais jote du jote illa zaniya moom daal ka muy sëyal ka koy d'accordal loolu di joteek moom ci wàllu sëy nekkul kudut ci wàllu daal jote mooy nekkul loodul koo xamante ne njaalookat bu jigéen la comme moom moo mële aw walla boog koo xamante ne mushrika koo xam ne bokkaalekatu yàlla bu jigéen la moom gëmul dara moo tax moom moom li gën a garaaw mooy mooy yàllaam gi weddi yàllaam moom yenn bàkkaar yu bari sax yoonam newu ci moo tax ku mel noonu moom njaalookat bu góor bi moom mën naa trouver ku mel noonu njaalook mooy ku mel noonu kese mooy ki nga xam ne mooy d'accord sëq ak moom ci wàllu ci wàllu jote de wala kook njaalookat bu mel ni moom bu jigéen mu ne wa zaniyatu mooy ci wax bu njëkk bi mooy ne wa zaniyatu kanta njaalookat bu jigéen bi tamit moom laa yan ko xaxaa du jote waaye waxul du sëy de waa sëy comme takk mariage déedéet waxul loolu mooy ci wax bii mooy ne mooy ne ñoom du ñu jote du ñu jote ci sëy illaa lu dul zanin koo xamante ne nii ko koy d'accordal loolu kan yi mën a provoquer daal ba d'accord ak moom ci loolu mooy koo xamante ne njaalookat bu góor la aw mushrik wala koo xamante ne moom bokkaalekatu yàlla bu góor la boo xam ne gëmul dara xaraamal nañ nag daalika lii mooy jote gii di joteeg ñoo xamante ne daganu la xaraam na alal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi loolu benn wax la mu am beneen wax ñu ne déedéet xam nga benn affaire la mooy ne aaya bii nii dëgg la nii la doon demee mooy wàllu sëy la doon wax waaye yonent suñu borom tabaaraka wa taala ci boppam mooy ne lan da lii da ko wax da ko nasaxal mooy ne laaya bii laaya bii ñëw laaya bi nga xam ne ci laaya fanweer bi ak ñaar ci saar bii suuratu nuur moo nasaxal lii sëy la doon wax sax waaw këne waaw loolu mooy ab àtte la woon waaye ci biir saar bi la nasaxale loolu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko jële ci ki nga xamante ne mooy mawlaana ibnu Umar te loolu nag li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom lañ wax moom lañ jële kon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ak doomam di Salim naka noonu Seydina Jaabir ibn Zayd ñoom Ataa ak ñoom Taawus ñoom imaamu Maalik borom ngir mi ak noonu al imaamu Abu Hanifa ak ñi nga xamante ne ñooy waa ngiiru Hanafiya yi rahmatullahi alayhim te al imaamu Shaafi'i al-Muttalibi rahmatullahi alayhim moom itam lii la wax ne moom mooy wax ci daal mooy aay bii dañ koo nasaxal sëy la doon wax waaye mooy ne comme li Seydina Sa'id ibn Musayyib nekk sangu taabi'ina yi mooy mooy sangu ñi nga xam ne ñooy taalibe saxaaba yi moom mooy seen sang moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu ne moom moom comme li mu wax rek imaam Shafi'i ne mooy lii dañ koo nasaxal kon nag affaire bi loolu la kon nag li ëpp mooy kon daal am na yeneeni wax nag pour gàttal daal ndax wax dëgg yàlla dañoo <laughs> newul ci yoo xamante ne ngir yaatal dëgg-dëgg la waaye am na yeneeni wax de yii daal mooy li nga xam ne mooy yi gën a siiw kon gis nga ñépp ci borom xam yi dañ ne lii moom dañ koo nasaxal moom voilà am na tamit imaamu Ahmad rahmatullahi alayhim ñu jeexale waxam moom këne moom déet mooy ne dëgg la mooy ne az yan laa yankihu illaa zaaniya mooy ne léegi bala ñoo ñëw ci waxu imaamu ahmad rahmatullah alayhi mais ñi ne dañ koo nasaxal kon mooy lan mooy ne nit moom bu dee ne daa am koo xam ne njaalookat la boo xam ne bu ñu xam bu góor moom man naa takk man naa takk kii koo xam ne sax duñ moom moom mën naa denc koo xam ne njaaloo na ak moom waaye à condition ñu tuub te loolu wax jii moom la ñoom imaamu ahmad wax rahmatullah alayhim que ne moom foog ñu tuub mais fekk ngi nekk ndaw si nekk di jaay boppam moom noonu noonu di jaay boppam kenn du ñëw di ko takk loolu te loolu waxu ñépp daanaka day duggaale ci lool ndax loolu daal mooy li nga xamante ne nii moom la l'islam di woote ndax mooy ne sa sa sa sa sa askan dañuy sàmm askan yi ba ba ndox yi kan ak kan moo jur kan koo xamante ne nii yow bu dee ne da ngay da ngay da ngay koy denc ba pare moom muy nekk ak góor en même temps kan mooy xam kan moo jur kan. loolu moom mooy li nga xam ne ñépp ci d'accord daanaka mooy ne wax ji lenn la mooy ne ñee dañu ne par exemple ja ndaw soo xam ne moom loolu lañ ko xamee woon waaye bu tuubee moom kooku noonu koo xam ne sax du njaalookat man na koo denc nekkul ne il faut ñu ne mooy ndaw su masa njaaloo rek moom il faut ñu koo xam ne am njaalookat bu góor la ni moom moom lañ koy may bu ko kenn du ko may ñu ne ah la la ñuy wax dafa na sax ñoom al imaamu Abu Hanifa ak ñoom imaamu Malik imaamu Shafi'i rahmatullah alayhim loolu lañu wax ne mbir mi mooy déedéet lii dañ koo nasaxal mooy ne mooy waaw buñ ko xamee woon lool ndaw soo xam ne da doon jaay boppam waaye mu tuub ba tuub nekk correct te loolu mooy waxu imaam Ahmad rek ne foog ñu tuub ñoom ñaar ngir ñu man leen a maye bu boobaa non seulement kooku njaalookat bu góor bi bu boobaa mën na koo denc waaye keneen sax koo xam ne moom bu njaalookat ba mu xamee ne moom ndaw si tuub na génn na ci loolu moom mën na koo denc ci kat